alayhi afdalu salaatu wassalaam ci suñu jotaay bi ñu génn bi awnillahi wa minnate ñu ngi woon ci xajjatul wadaa di xajjatul balaag di xajjatul islaam di xajjatul kamaali wa tamaam di xajjatu rasuulillah alayhi waqad kunna bil muhassab aw al hasba aw xayf bani kinaana aw al abtah aw al bataha waqad rajaca alayhi salaatu wassalaam min minaan fi ayaami tashriq kon ñu ngi woon bërëb biñ naan almuxasab ñu koy wax alxasba di ko wax xayfu bani kinaana di ko wax al abtax di ko wax albataxaau foo fële la yonent bi aleyhi salaatu wassalaam demoon comme ni ñu ko gise woon bi nga xam ne ci la jóge euh, ci Mina bi mu jógee Mina ci ayyaamu tashriq gisoon nañ tam julli na fa tisbaar tàkkusaan timis ak gée kama warada saxiixayni an anasin wa kadhalika abdallah abdillah ibn umar radiyallahu ta'ala anil jamii ñu ngi jeexale woon ndoxoon nañ ci guddigoo fu gële fa la nekk comme li seydina anas wax summa raqada raqda yonent bi aleyhi salaatu wassalaam tëddoon tuuti eh, foofale ca al muhassab après waxoon nañ la nag ci guddi googu gële ci la yebaloon ci nga xamante ne mooy sayyidatu Aïsha radiyallahu taala anha wa ardaaha ngir mu daldi e, dem def tawaaf umraam googu ginnaaw bi nga xam ne ci ci la insister ngir yonent bi aleyhi salaatu wassalaam bàyyi ko mu daldi dem defi umraam te jiitu woon na mu waxoon ko ne sa tawaa ne ko tawaafuki bil bayt wa sa'yuki bayna safa wal marwa loolu doy na la ngir li xajjatika wa umratik waxoon na ko loolu waaye qad abat wa lahat illaa an ta'tamir fa amara axaaha Abdurrahman ibn Abi Bakr li yu'ammiraha bi mu insisté mu yónni Seydina Abu Abdurrahman ibn Abi Bakr radiyallahu anhuma ngir mu yóbbu ko ci at-Tan'im ngir mu daldi umra moom sayyidatu Aïsha bint Siddiq radiyallahu anhuma ci jataa bi weesu ñu ngi woon ci xadiis ba ñu ko doon nettali lañ yemoon gisoon nañ yàgg nañ ko gis mooy xadiisu seydina alimaamu albuxaariyu fa kadalika qad rawaahu alimaamu muslim ibnu alxajjaaj wa geyrihima min asxaabi sunani walmasaanidi raxmatullahi ala aljamic raxmatullahi ala aljamii kon nag al imaamu ñu ngi woon ci xadiisu al imaamu albuxaari raxmatullahi alayhi bi nga xam ne mu ngi jaar ci al aswad an Aïsha ta mu jëla ko ci saydatu Aïsha radiyallahu anha muy nettali keroog ni nga xam ne noonee la deme noonee la deme bi muy nettali bañ génnee Medina ak loolu mu ne bi nga xam ne falamma kaana laylatal ba laylatal nafri qaalat yaa rasuulallahi sallallahu alayhi wasallam kullu asxaabika yarjicu bi xajjin wa cumratin gayri loolu la saydatu Aïsha wax radiyallahu anha nee na bi guddi gii ñu nekk muy laylatul xasba ci almuxasab laylatu nafr mooy bés bañ jóge Mina ba dal foofu la ci almuxasab xayf bani Kinaana nee na mu ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam est-ce que sa saxaaba yi dañuy ñibbi ku nekk ci ñoom yóbbaale aj ak umra man may yóbbu li nga xam ne mooy aju kese ah, mooy aj goo xam ne dafa séparé wak umra gi loolu mooy ñib ëpp ci ñoom waxoon nañ lañu indi woon hadyu qad fa'alu kama fa'ala aleyhi salaatu wassalaam qad qaranu qiraan lañ defoon moom nag te tamit soxnaan yi xiraan lañ defoon moom nag mu bëggoon nag ngir def loo xamante ne nii day séparé wu ak li nga xamante ne mooy ajam gi waaw moo tax euh, yeneen bi alay moom mu insisté woon waaw mu insisté woon mu ne ko kon fa daa abdarrahman mu woo abdarrahman ibn abi bakr radiyallahu anhuma fa qaala mu ne ko uxruj bi uxtika min alxarami faltuhilla bi umra summa afruga min tawaafikuma ba ni mu xadiis bi jeexe boo demee ci baabul mu'tamir ci kitaabul umra baabul mu'tamir idaa taafa tawaafa al-umrati summa xaraja hal yujzi'uhu min tawaafi al-wadaa baabu buntu al mu'tamir ki nga xamante ne mooy umra idaa taafa bu tawaafee idaa taafa bu tawaafee tawaafa al-umra bu defee tawaafa al-umra mu ne summa ginnaaw bi xaraja mu génn hal yujzi'uhu min tawaafil wadaa est-ce que loolu dina doy dina doy ci moom ci tawaaful wadaa bunt boobu noonu indiwaat ndax xadiis bi liñ ko indi moom al imaamul Buxaari ci ay barab yu wuute dafa bari bari lool way waaw mu ne ba mu waxee yonent bi aleyhi salaatu wassalaam lool dana ma fa kun dana ma uxru dafa fa sama frère di Abdurrahman ibn Abi Bakr eh, mu ne ko uxruj mi mu ko wowuloo ba mu ñëw mu ne ko uxruj bi uxtik génnal ak sa sœur bi di sayyidatu Aïsha min alxaram yi ngeen génn ci alxaramul makki fii faltuhilla bi umra mu daldi ihlaal bu demee mu ihlaal umra bu ngeen paree ci seen tawaaf mu ne na ngeen ma xaar foofu fële nee na fa atay naa fi jawfi layla ñu ñëw ci guddi gi la woon ci digg guddi gi ñu ne ko faraxtuma biñ agsee mu nañu faraxtuma pare ngeen xultu nee na ma ne ko man Aïcha naam aha kay pare nañu waaw eh, ci xadis biñ la waxoon sànk ci baabu ida xaadat al mara ba'da ma faadat tam jaar ci al aswad parce que xadis biñ la wax sànk bi nekk baabul mu'tamiri tawaaf al beneen bi alqaasim ibnu muhammadin moo ko ci al la jaar bii nii bi nekk ci baabu ida xaadat al mar'atu afaadat foofu noonu ci al al aswad eh, moo ko jële ci sayyidatu Aisha radiyallahu anha wa ardaaha mu ne dafa woolu bi ma ko waxee ne ko ndax nit ñi dangeen di dem sa saxaaba yi dañuy dellu ci ak aj ak umra ba mu des man bi de beneen bi mu ne ko est-ce yéen da ngeen di dellu ci aj ak umra man ma dellu ci aj kese waaye loolu wax nañ la sànk ni mu ci jublu mooy ñu ëppoon mu woolu abdirahman ibn abi bakr radiallahu anhu waan abihi mu ne ko mu boole koog moom waaw ila mu ne fa xarajtu boobu dana ko faxruji ma axiiki ila tan'im fa ahilli bi fa ahilli bi umra wa maw'iduki wa kadha fa xarajtu ma Abdurrahman ila tan'im mooy bim xam bi gisoon sànq dana ko uxruj min al xaram génn leen uxruja min al xaram génn leen ci xaram bi mais xaram bi foofu mooy adna al xil al al mu ne ko demal foofu fa ahelli bi umra yow Aïshata nga daldi ihlaal ci umra wa maw'udiki jox naa la rendez-vous ma kaana kaza wa kaza nañ daje bu ngeen paree yéen ñaar bërëb sàngam nee na ma génn ma Abdirahmaan ila Tan'im fa ahlaltu bi umra ma daldi ihlaal umra euh, léegi lii nii côté bii nag am ci la umra pour bañ a guddal euh, parce que boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim dañuy euh, wute parce que riwaaye yi dañoo bari ay wute est-ce que yonent bi alayhi salaatu salaam dafa dajeek moom parce que am na riwaaye boo xam ne dane bi may dem laa dajeek yonent bi alayhi salaatu wassalaam man ma pare di dem fam ma waxoon ñu daje fa moom ma dajeek moom ci yoon bi moom muy dem Makka mooy di dem di ci Kaaba ga ngir tawaaf am beneen boo xam ne dane contraire bi la mooy ana naka la koy waxe nañ daje fële ba pare dajewaat ak moom ci mbedd ci ci ci yoon bi loolu boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim daal nañ koy boo demee ci ku mel ni al imaam al qaadi Iyaad rahmatullah alayhi wa kadhalika al imaam al xaafiz ibn Hajar waaye naka noonu al imaam al ibn al Qayyim rahmatullah alayhi ci Azzaad fexe nan boole loolu la bi eh, aqwalin xasana waaw ba pare kantaani al imaam eh, ibn Hazm moom li mu ko boolee loolu ku mel ni al imaam ibn eh, ku mel ni al imaam ibn Hazm dane kooku loolu moo ci al imaam Ibn Qayyim lii moom kenn waxu ko ku dul al imaam ibn Hazm xaw ma sax façon booleen bii nan la ko mën a waxee <laughs> waaw moom bi mu defee booleem bi mu ne moom al imaam Ibnul Qayyim lii ma wax rekk a fi mën a ne loolu lañ mën a boole entre xadiisu al qaasim ak ki nga xam ne mooy al xadiis al aswad biñ la wax léegi waaw moo tax euh, moom al imaam Ibnul Qayyim <laughs> rahmatullah alayhi waaye loolu en tout cas en tout cas. Euh, euh, parce que al imaam Ibnul Qayyim dane fa in kaana xadiisul aswadi hada mahfuza mooy xadiisu al aswad bii ñu wax euh, parce que euh, xadiisu al aswad bi dane bi ma paree fa laqiituhu maa ngi daje yonent bi alayhi salaatu wa salaam mus'idan ala ahli makka wa ana munhabita aw ana mus'ida wa huwa munhabit ah moom dane man Aïcha biñ paree ma ak sama frère bi di ñëw laa daje yonent bi alayhi salaatu salaam mu yéeg di dem ci waa Makka man maa jóge Makka di wàcc di dem fa nga xam ne fa lañ daloon parce que yonent bi alayhi salaatu salaam ci kaw la dugge woon biir Makka waaye buy génn ci suufu Makka lay lay lay lay lay lay ah lay génne te fa la daloon léegi nag loolu li nag lay wax ne moom dafa pare ci omra ji moo frère ñoom ñu jóge màkka ci Kaaba gi di ñëw yonent ma lay saa di wàcc waaw loolu lay wax noonu ne fa laqituhu mus'idan mu ngi yéeg comme que ci sud bi la mu ngi yéeg ala ahli Makka di jëm ca waa Makka wa ana man Aïsha munhabita aw wala boog ana mus'ida man ma yéeg wala moom muy wàcc waaw léegi nag loolu nag la imaam al qayyim naan lii moom xadiisu al aswad bi bu dee ne luñ téye la fa sawaabuhu nii rek lañ ko mën a boole ak ñi ne déedéet yonent mi alayhi salaatu salaam koo kii daf koo xaarloo da daf ko xaar sayyidatu Aïsha radiyallahu anha ñu ne loolu dara wuute wuute mu ne bu mu ne fa laqiyani rasulullahi mu ne fa sawaabuhu kon lii la laqiyani daje na imaam al qayyim mooy wax lii rek lañ ciy wax kanta dugg ci yeneen yi détails yi duñ ci dugg mu ne lii nga xam ne moo moo moo moo ci mbir mi mooy laqiyani rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam dafa dajeeg man wa ana mus'ida min makka man ma jóge makka di wàcc wa huwa tamam munhabitun ilayha muy yéeg fa innaha taafat wa qadat umrataha ndax sayyidatu Aisha kat moom yenente mi alayhi salaam yebaloon na ko frère bam dem ba wër Kaaba gi ba def Safa Marwa mooy ba def umra goo xam ne gu spécial la bu exclusive summa ginnaaw gi asaadat après nag ci la yéeg ngir dem li mi'aadihi fa ko yonent bi alayhi ne woon nag ma fekk bërëb boobale mu ne fa waa fatuhu qad axada fil hubuuti mu dajeek yonent bi alayhi salaatu wassalaam doon wàcc ilaa makkate jëm makka lil wadaa ngir tawaaful wadaa fartaxala après nag ci la deme waa addana mu digal nit ñi ñu daldi ñu daldi dem ne wala wajha li xadiisil aswad gayra hada waaw mu ne nag lii rekk lañ xadiisu aswad bi moom nii rek lañ ko mën a déggee noo tax euh, loolu insha allah en tout cas mooy dajanaak yonent bi aleyhi salaatu wassalaam waaye daf ko xaar fam ne woon nañ fa daje ñu daal di dem fekk yonent bi alayhi salaam def tawaaful wadaa tawaaful wadaa nag voilà parce que bon léegi nag yem fii ci côté bi euh, yonent bi alayhi salaam daf koo def daf koo def ci ci guddi gi mooy avant fajar waaw te dafa nekk loo xamante ne nii. yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daf ko doon digal nit ñi yonent bi sallallahu alayhi wa sallama daf doon digal nit ñi li nga xam ne mooy tawaaful wadaa comme li nga xamante ne noonu la al imaamu ibn Abbaas radiyallahu anhuma daal di waxe waqad rawaahu al imaamu al Buxaari fi kitaabil hajj baabi tawaafil wadaa Eh, al imaam al Buxaari rahmatullahi alayhi daal dina koy solo ci bunt bi nga xam ne moom la def ci tawaaful wadaa mu ne xaddatanaa Musaddad min Musarhad qaala xaddatanaa Sufyaan an ibni Taawus mu ne Sufyaan moo ñu nettali mu jële ci ibni Taawus an abiihi mu jële ci baayam muy Taawus an ibni Abbaasin mooy mu jële ci ibn Abbas ibnu Taawus mu jële ci baayam di Taawus ngala ma mais Sufyaan yi mooy ban Sufyaan ngala ma mooy su Sufyaan Abi Imraan Maymuun al mawlaahum Abu Muhammad rahmatullahi alayhi an ibn Taawus ibn Taawus mu ngi tuddoon Abdallah ibn Taawus muy Taawus ibn Kaysaan ah alxawlaaniyu mawlaahum alyamaaniyu abu Muhammad alxawlaani mawlaahum ah moonoo ibn Taawus ah Taawus wax nañ la kon boole naan abiihi mu jële ci baayam di Taawus an ibn Abbaas mu jële ci mawlaana ibn Abbaas di Abdallah ibn Abbaas ibn Abdil Muttalib ibn Haashim ibn Abdi Manaaf ibn Abdi Manaaf al-Qurashiyu moom mu ne eh, umira mu ne dëgal nit ñi digal nañu nit ñi an yakuna axiru cahdihim bilbeyti illa annahu xuffifa an ilxaa'id mu ne umira annaas waaw mu ne digal nañu nit ñi an yakuna axiru cahdihim mu nekk seen mujjanteelu mbir mu nekk seen mujjanteelu mbir bil bayti mooy li ñuy mujjee acte mujjee posé na nekk wër fi nga xamante ne mooy alkaabatal musharrafa mais kan moo leen ko digal loolu xam nañ ne umirna aw umirtu qul wa umirtu aw nuhitu qul wa umira fa zahiru rafu ala ma shuhira mooy umir na loolu ay baat la yoo xam ne parce que bon loolu ci wàllu usul dañ ci boroom xam-xam ni dañuy wuute est que umir na bu ñu ko waxee ab saxaaba bu ne umir na est-ce loolu lu jokkaloo la walla déet waaw que loolu lu jokkaloo la walla déet waaye loolu dañ naan lu jokkaloo la parce que kan moo doon digle jamono mooy bu yonent walla ka kun naa nafa dañu doon def jamono yonent bi aleyhi salaatu wassalaam loolu dañuy considérer ne loolu mooy loo xam ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam yëgoon na ko waaw waaw umir naa kan moo doon digal foofu nit ñi hmm? kan moo doon digle ku dul yonent bi sallallahu alayhi wasallam wala nuhiina loolu dañuy xam ne ñoom la mais zahir yee dañ ne déedéedéet loolu wanewul fenn ne loolu ar-rafu zahiruhu ar-rafu ala ma shuhira ñun d'accord mais dañ naan loolu mooy li nga xam ne mooy li gën dëgër fa zahiru rafon boo déggee af saxaaba ne ñun de nuhi mu ngi mel ne xadiis sayyidatu euh, Asma bint Abi Bakr bi muy wax affaire yàppu fas waaw affaire yàppu fas mu ne ñun rendi nañu aw fas kër yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñu lekk waaw loolu day tax képp ku ne yàppu fas lekk ko dafa xaram Ah, kan moo doon wax ni dafa mooy yàpp fas du lu ñuy lekk muy xanafiya yi maalikiya yi ñoom dañ koo sib waaw ah, Shafi'i yeeg Hanabila yi ne moo ana lu ci ne lii nii yépp day kër yonent bi alayhi salaam ñu ay fa ba hadiisu Mawlaana Ibn Abbaas bi nekk yow mu Xaybar da leen a tere lax mu yàpp mbaam wa ruxxisa lanaa fil xayl mu daal di ñuy euh, permettre jox ruxsa ci li nga xamante ne nii <coughs> mooy euh, fas en tout cas loolu <coughs> loolu gisoon nañ masala yooyu waxoon nañ ne de toute façon li li nga xamante ne nii li nga xamante ne nii moom la euh, waa jumhur waa jumhur wax mooy li nga xam ne mooy mooy li gën a dëgër waaw muy al-Shafi'iyyatu wal wal wal wal wal Hanabila waaw kon nag loolu dafa nekk loo xam ne lu leer la eh, léegi eh, lu ñu doon wax sax voilà mooy nuhiitu ak umirtu léegi fii kon bu euh, mawla loolu dañuy xam ne loolu moom bu ko saxaaba waxee wala kunnaa nafaal dañ doon def jamono yonent bi aleyhi salaatu salaam lii loolu dañ ci xam ne affaire bi jokkaloo na waay waaw loolu waay jokkaloo na waay jokkaloo na uh-huh. mooy jamono yonent dañ koy mën a yëkkati moo jox ko àtteel yonent bi aleyhi salaatu salaam wax tax moo doon tere de toute façon benn saxaaba doon loon taxaw ko jamono yonent bi aleyhi salaatu salaam ba pare na di di tere ka digal ñu naan ñun doon nañu ñu tere ah loolu moom c'est c'est évident c'est une évidence c'est tellement plausible amul leneen loo xam ne lu ci mën a nekk nee na kon dañ doon digal umiran naasu digaloon nañ nit ñi dañ doon digal nit ñi an yakuna axiru ahdihim bil bayt illa annahu xuffifa anil hayd waaw dañ doon digal nit ñi leur dernière que lu mucc loo xam ne moom lañuy def Makka mooy bil bayti mooy na nekk bayt na dem ñu wër kàmba gi tawaaf muy tawaaful wadaa muy tawaaf bi nga xamante ne mooy tawaaf de de daje wala de orovar loolu nag mu ne illaa sauf que annahu xuffifa anil haid sauf que nag ki nga xamante ne mooy haid bi mooy ki nga xamante ne nii eh, dafa dafa gis ay réglam comme dañ ko koo woyofal mooy kooku noonu il n'est pas obligé kenn du ko obligé muy tawaaf waaw parce que waxoon nañ la chartu chartu lan parce que euh, am am laab ci booy tawaaf waaw te loolu euh, loolu waxoon nañ la nag affaire boobu noonu mooy li gën a dëgër mooy jigéen gi looloo taxoon yonente bi aleyhi salaatu salaam waxoon sayyidatu Aïsha ne ko ne ko ifali defal kullu ma yaf'alul xaaj kullu ma lépp loo xam ne aji aj gi da koy def sauf ko nag ghayra alla tatuufi bil bayt sauf que bul wër li nga xamante ne mooy euh, al bayt muy néeg bi waaw eh, léegi yonent bi aleyhi salaatu salaam tawaaful wadaa bi keroog da koo def comme li Seydina Anas te mooy xadiis bi ci al imaam al rahmatullahi aleyhi te am na beneen kii bala ñuy ñëw ci lool ci beneen eh, riwaay boo xam ne ci Sufyaan ba léegi ah, mu jaar ci Sulaymaan al Ahwal an Taawus foofu dane kaana an naasu yansarifuuna fi kulli wajhin fa qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam laa yanfiranna ahadun xatta yakuna aaxira ahdi xatta yakuna aaxiru ahdihi bil bayt te lool al imaamu muslimu bunul xajjaaj al qushayri an naysaabuuri rahmatullah alayhi daal na koy solo hmm? léegi dane kaana naas nit ñi de dañoo nekkoon yansarifuuna fi kulli wajh waaw dañ doon dem mooy buñ buñ ajoon ba pare nit ñi dañ doon ku nekk daal boo jógee Mina ñii jaar na li ñi bi ñuy jaar nii ñi bi ñuy jaar nee jef ñii ñoom jaar feneen dem yonent bi alayhi salaam nañ ne laa yanfiranna ahad waaw laa yanfiranna ahadun laa yanfiranna ahadun bu kenn jóge ci dëkk bi daal di dem xatta lu dul yakuuna mu nekk aaxiru ahdihi bil bayt dernier mbiram na nekk li nga xam ne mooy na ñëw fii ci eh, eh, eh, albayt waaw mooy mu daal di def tawaaf léegi kon loolu te al imaamu muslim wax nañ la moom moo ko solo lii nag dafa tax wala ba dañu ñëw ci àtt àtt bi de toute façon waxoon nañu ko xam naa dama leen di laaj après ngeen rappeler ma lu tax al imaamu muslim ibn al eh, imaam al buxaari lim ci tegaat xadiis bi mu ci teg moom al imaamu al buxaari yu dana xaddasanaa asbag ibn asbag ibn al muy asbag ibn al muy asbag ibn al muy asbag maaliki bu mag boobu ah asbag bi ngay dégg. Eh, eh, Maliki yi naan xaala asbar mooy asbar mi waaw te waxoon nañ la seede yu rëy yi nga xam ne moom la boroom xam-xam yi defoon ci asbar mi hmm? rahmatullahi ala aljami waaw moom la Yaxya ibn Ma'in naan kaana a'lamul xalq a'lamu xalqillahi bi ra'yi Maalik ya'rifuha mas'alatan mas'ala mata qaalaha Malik wa man xaalafahu fiiha waaw moom imaamul Buxaari ci moom lu bare bare sëriñam la bu mu bu mu fonko fonko di Asbagh ibn al-Faraj mi al abu abdillah al misriyu ah. eh, moom la kii doon wax ah, Yahya ibn Ma'in imaamu al jarh mu ne Yahya ibn kii eh, eh, eh, kii Asbagh ibn al-Faraj kaana a'lamu xalqillaahi bi ra'i maalik mooy ki gënoon xam ci mbindeefu yàlla yi ci li nga xam ne mooy aviwu imaamu Maalik waaw mooy aviwu imaam Maalik al yi kenn ginu ko woon xam Asbagh mi waaw ci mbindeefu yàlla yaarifuhaa mas'alatan mas'ala masala moo xam ne imaam Maalik mas na cee àddu mas cee wax dara kenn ginu koo xam asbaq kenn ginu koo xam asbaq waaw moom xam na mataa qaalaha kañ la ko wax waaw kañ la asbaq wax wax ji waaye xam na waman xaalafahu fiha ana kan moo wuteek imaam Maalik ci avion boobu ci waxam jooju mu wax waaw waaw kon mu kon moom moo ñu nettali mu ne xaddatana asbax mu ne asbax ibn alfaraj moo ñu nettali qaala mu ne axbarana ibn wahb mu ne bu mag boobale ah. <laughs> an Amr ibn al-Harith mu jële ci Amr ibn al-Harith ah mooy càllale bi ñu ci kaw ñoom ñépp ci dañoo bokk ci ulamaul maalikiyya yu mag yi yi nga xam ne référence lañ ah kon moom mu jëlee Abdullah an Amr ibn al-Harith muy Amr ibn al-Harith ibn Yaqub ibn Abdullah al-Ansari mawlahum Abu Umayya rahmatullahi alayhi qaala an Qataada mu jëlee ci Qataada mel ni ibn Di'aama hmm? qataadatu ibn diama ibn qataada ibn aziz ibn amr ibn rabi'a as-sadusiyu raxmatullah alayhi abulxataabi albasariyu raxmatullahi alayhi mooy qataada mel ne ibn diama as-sadusiyu raxmatullahi alayhi anna anasan mu ne seydna anas ibn malik muy anas ibn malik mu siiw mi xaadimu rasulillah anas ibn malik ibn nadr ibn damdam ibn zayd ibn haram muy euh, Zul Uzunayni Zul Uzunayni Abu Hamza an-Najjaariyu al-Madaniyu thumma al-Basriyu rahmatullahi alayhi xaadimu rasulillahi sallallahu alayhi sallallahu alayhi wa sallam eh? mu ne ana mu ne ana mu ne radiyallahu anhu haddasa kon moo nettali kan Qataada mu ne anna nabiyya këne yonent bi sallallahu alayhi wa sallama eh, këne yonent bi sallallahu alayhi wa sallama salla zuhra wal asra wal maghriba wal ishaa thumma raqada raqdatan bil muhassabi thumma rakiba ilal bayt fa taafa bihi voilà Seydina Anas kon leeral na mbir yi mu ne kon tawaaf baa ngoog tawaaful wadaa après na ñëw ci àtte bi ngeen wax ma lan lañ ci waxoon mu ne yeneen ci alayhi salaatu salaam dafa julli te lii gisoon nañ ko tisbaar tàkkusaan timis gée ginnaaw gi mu tëdd tuuti bil muhassabi ca muhassab ma ginnaaw ga rakiba ilal bayti mu war jëm fi nga xamante ne nii mooy ay baytullahil haram muy ngir li tawaaful wadaa kon mu ngi noonu lii nag xadiisu al imaam al buxaari al buxaari bi eh, muy bu mawlaana ibnu abbaas bi radiyallahu taala anhuma eh, bon du imaamul buxaari kese moo ko solo imaamu muslim it solo na ko eh, na ko noon al ahmad ibnu hanbal na al imaam abu daawud al imaam ibnu maaja rahmatullah alayhim loolu eh, dafa indi benn eh, mooy waa jumhur dañ cee dañ cee da dañu cee sukkandikoo dañu cee sukkandikoo ne lii nii day wane ne kon tawaaful wadaa farata la comme ni ñu ko waxe woon waaw lool moom amul sax leneen lees ciy wax lii nii moom lenn képp lañuy ñuy wane mooy tawaaful wadaa farata la comme ni nga xam ne noonu ngeen ko waxe woon <laughs> laaj ba yàqu na sax mooy laaj bi ma bëggoon a laaj yàqu na parce que <laughs> question bi moo waroon a doon lan moo doon ana ana lan mooy lan lan mooy différence ana lan mooy wuuti boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim ci tawaaful wadaa tawaaful wadaa muy tawaaf bi yonent ma def saa saa def nii te def ko amaa fajar lan mooy àtteem mooy àtteem loolu noonu gisoon nañ ko mais bon dama ne woon loolu laa bëggoon a laaj kan moo may wax différence su ab yu boroom xam-xam yi waaye wax naa la waa jumhur waaye donc ma laaj bi de sëñ bi naan yow leen rek nga am mooy waa jumhur xam nga ne waa jumhur waaye léegi ana ñan ñooy waa jumhur ak ñan ñoo wax lu contraire waaw dama ne waa jumhur dañ cee sukkandikoo ko ne lii day waneel tawaaful wada farata la voilà léegi may naa la loolu léegi ana kan mooy waa jumhur léegi ñan ñooy waa jumhur ah, teen ko wax rek walla déet lan mooy teen ko wax teen koo wax mooy ban kàllaama loolu mooy ban kàllaama yow kay waxal rek du gisoon nañu ko ñan ñooy waa jumhur man ani bil jumhur xuna parce que léegi ma récapituler la lañ gisoon dañoo bañ doon gis tawaaf euh, circumambulatoire wala circumambulation mu ne tawaaf tuur yi ñuy def ci Kaaba bi waxoon nañ la gën ñetti façon tawaaf moo léegi yooyu kan moo fàttaliku yan façon tawaaf waaw bu mujj bi moo war nañ ko léegi mooy tawaaful wadaa aywa tawaaful bu njëkk bi booy door agsi zi booy ñëw di nuyoo agsi tawaaful tawaaful qudum le tawaaf de bienvenue bi ci tegu mooy ban tawaaf tawaafu farata bi tawaafu nan lañ ko woowe tawaaful ifaada bu mujj bi mooy tawaaful wadaa yii nii yépp nag waxoon nañ bu nekk mooy àtte bu ruknu bi moom leer na ñépp ne lii moom mooy ruknu bi nga xam ne tawaaf bi nga xam ne ko deful amoo aj waaw tawaaf de bienvenue gisoon mooy boobu tawaaful qudum waxoon nañ la ne euh, maaliki yi rahmatullah alayhim dañ ne farata la lii lépp c'est pour pour yombal la sa réponse rek <laughs> te lii ma wax nii vraiment bay na la réponse réponse tawaaful wadaa la mooy àtteel tawaaful qudum maaliki yi ñoo noon farata la waa jumhur ne mukk du farata waaw dañ koo sopp waaw ñoom dañ ne woon waajib la ku ko bàyyi ku nekk foo jaar di nga rendi dara di tuur deret waa jumhur ne oo oh, oh, du ci daw tawaaful quduum yi lan tawaaful quduum du xaratu dañ koo sopp waaw léegi eh, kon tawaaf bii ci tegu muy tawaaf mooy bu mujj bi lan mooy àtteem lan mooy diggante waa jumhur kon ñooy ña xaaral ma wax xanafiya yi ah, li ngay wax daf laa leer xanafiya yi waaw baax na maalikiya yi ma la est leer na li ngay wax ah waa jumhur ñi sukkandikoo ci xadiisu Seydina Ibnu Umar Mawlana Ibnu Abbaas bii ne lii farata la waaw umira umira naasu an yakuna axiru ahdihim bil loolu ndigal la te wa hada amrun wal amru yaqtadi al wujub ci li gën a dëgër mooy digle li muy wane mooy ne lu war la ci sharia bu sharia alquran bu digle sunna digle loolu day wane ne dafa war ba ni nga xam ne ci la mbir muy ñëw luy ñëw wane ne mbir mi waru cette fois-ci waru waaw loolu nag moo fi am waaw gisuñu feneen kenn kese lañ permettre illa annahu ruxisa lil xaa'id waaw xaa'id lu dul dañoo woyofal lil xaa'idi ñeel ki nga xamante ne mooy al xaa'id kon te lépp loo xam dañu ciy woyofal daa fekk ne mooy ruxsa fu mu amee mooy azima moo nekk mooy ne loo xam ne dafa nekk obligé la ñuy am ñoo xam ne dañ leen ci dañ leen koy dispenser parce que si c'était pas obligatoire ñu naan diw dispenser nañ ko ci loolu amul sens waaw xam nga des fois nga gis ñu ne la <laughs> pour ñi nga xam ne jaar nañ ci école yi léeg-léeg collège yeeg yooyu ñu naan éducation éducation physique farata ñu naan éducation éducation physique waaw ah, mooy def sport dañ naan la farata képp mooy farata la bon mooy oh, c'est obligé waaw ku koo xam ne nag moom naru koo def il faut mu indi papier boo xam ne médical boo xam ne am médecin bu certifié mooy wane ne diw mii il est dispensé parce que il n'est pas apte voilà moom il n'est pas apte mooy moom manula def sport parce que soit dafa am benn feebar boo xam ne moom manu koo defa euh, def sport léegi bu doon ne loolu noonu du obligation est-ce que kon jar nañu naan dispenser nañ ci nit ñu ne loolu la kon fii day wala ne mbir mi farata la ñu ne ma ne la waaw kay léegi mais waxuma loolu yow affaire affaire bi ñooy ñan Maliki yow bon xaaral ma dimbali la mooy lenn la waxoon nañ la contraire u tawaaful qudum boo ko xamee atteem contraire am rek ngay jël contraire la nga am foofu avis ngay jël def ko tawaaful wadaa mooy tawaaful qudum wax naa la sànq kene waa jumhurul ulama min alxanafiati wa shafiiati walxanabila rahmatullah alayhim ñoom dañ ne mustahab du farate de dañ koo sopp maalikee yi ne farata la léegi kon tawaaful wadaa contraire bi la mooy maalikee yi ñoo ne farata la non non non non non waa jumhuur ñoo ne fara du ñoo ne farata la maalikee yi ñu dañ koo sopp mooy contraire tawaaful xudum tawaaful xudum maalikee yi ñoo ne farata la tawaaful wadaa ñu ne dañ koo sopp waa jumhuur wax le contraire lañu waxoon wax ju wuteeg lañu waxoon ca tawaaful xudum bañ ne woon dañ koo sopp fii nag ñu ne farata la léegi nag xadiis bii waa jumhur dañ cee sukkandikoo xadiis mawlaana ibnu abbaas bii raxmatullah alayhi wa radiya anhu wa an al abbaas ibn abdil muttalib waaw waaw léegi <laughs> bon léegi bon li taxoon waxoon nañ la maaliki yi li taxoon ñu wax loolu que dara du farata kay dañ koo sopp kese waaw waa jumhur na mbir mi farata la loolu yépp waxoon nañ la ko hmm? lii c'était juste un rappel voilà ah, léegi ginnaaw lii ginnaaw lii kon yeneen bi alayhi salaam na tawaafu alwadaa parce que maalikee yi en fait euh, ñoom dañu jàpp ne bu doon farata la waaye yow yonent bi alei salaatu salaam du bàyyi kon kii sayyidatu Safiya kii euh, bintu Huyay Safiya bintu Huyay te lool moo ñuy defal kii transition ci yonent bi alei salaatu salaam li mu waxoon noonu li mu waxoon noonu moom alayhi salaatu wassalaam léegi parce que kii da ne sayyidatu Aïsha moo nettali ba léegi as-sayyidatu Aïsha as-siddiqatu bint as-siddiqi radiyallahu ta'ala anha wa ardaaha mu ne ci xadis biñ la waxoon sànq te mu nekk saxiixayni muy xadis sayyidatu Aïsha Euh, mu ne bi mu waxee mu ne wa wa xaadat safiyatu bintu xuyay mooy xadiis bi jaar euh, euh, ci al aswad ak yeneeni bërëb la borom Muwatta tamit indi na ko imaamu malikin ibn anas imaamu daaril hijrati imaam sayyidatuna Aisha radiyallahu anha mu ne mi nga xam ne ci la ma yonent mi alei saatu wax ma dem ànd ak sama frère ma dem defi li nga xam ne mooy sama umra googu min at-Tan'im mu ne fa xaadat wa xaadat safiyatu bint xuyay wa xaadat mu daal di gis ay réglam safiyatu muy saydatu safiya bint xuyay safiya bint xuyay kan moo kan mooy safi safiya bint xuyay ku ko fàttaliku moo kan soxna si mooy mooy soxna sayyidatu Safiyatu bintu Huyay ah j'espère que yii kenn fàttewu leen ko waaw ñaan buur yàlla rek ba lii moom xanaa kenn fàttewu ko Safiyatu bintu Huyay kan moo fàtte la ko sayyidatu Safiya bintu Huyay ah mooy bintu Axtab ibn Akhtab Safiya bint Huyay ibn Akhtab mooy Huyay ibn Akhtab <laughs> yaa ngi fàttale ko ca début woo euh, hijra ga <laughs> bàyyam mii bokkoon na ci ponkalu juif yi noon euh, euh, Medina te ñu exilé woon leen exilé woon leen ñu demoon Xaybar ghazwatu Xaybar moom mii ci lañ ko jàpp prisonnier prisonnière yaa ngi fàttale ko moom mbokkam ma ba Seydina Bilaal radiyallahu la doo leen jaar di ci seen bon fekk bi xare bi jeexee ñu faat ci seen mbokk ba yonent bi alei saatu salaam ne ko mais Bilaal mais lan soxna yi di leen jaarale ci ñoo xam ne seeni néew ay mbokkam seeni mbokk yuñ faat keneen ki di yuuxoo def lu nekk <laughs> hein sayyidatu Safiya bint Huyay soxna yonent bi sallallahu wa sallam ah loolu bu leen ko fàtte waay ah sayyidatu Safiya bint Huyay kon nag ah mu ne bi nga xam ne loolu la xew ci la ci la gis ay kii fa qaala an-nabi yonent mi salaam mooy kon dañ doon waajal ngir euh, euh, euh, dem ñibbi parce que pare nañ aj gi mu ne fa waxaadat mu gis ay réglam nag waaw safiyatu bintu xuyay muy safiya fa qaalat yonent bi aleyhi salaatu wa salaam ne aqra xalqa innaki la xaabisatuna ama kunti tufti yawma nahri qaalat bala qaala fala ba'sa infiri waaw nee na bi nga xam ne ci la sayyidatu safiya radiyallahu anha daal di kii Euh, euh, euh, gis ay réglam mu ñu yëgal ko ne ko ah yonent mi alayhi salaatu salaam am na boo xam ne Sayyidatu Safiya ci boppam moo ne ko yonent mi alayhi salaatu salaam damaa gis samay règle parce que comme que dafa digal nit ñi la dernière chose li ñuy def mooy ñu wër Kaaba gi te kii te moom xam na ne kon ko moom moo leen xamal ne moom alayhi salaatu salaam gis nañ ko ci hadith Sayyidatu ci hadithatu Sayyidatu ci umul Aisha radiyallahu anha bi Sarif yonent bi saa salaatu salaam moo leen xamal ne ku gis ay réglam du wër Kaaba bi léegi nag comme bi mu yëglee ne bu li la dernière chose bu nit ñiy def na nekk li nga xam ne moo wër Kaaba bi Sayyidatu Safiya ne ko ah yonent bi alayhi salaatu salaam am na yeneen riwaay yoo xam ne dañ koo laaj loolu nag dàqantewul mooy dañ ko koo wax mu ñëw laaj ko mu wax ne ko damaa gis samay rég mu ne aqra xalqa mu ne aqra mooy loolu ak ñaan la ci kawam mais loolu mooy li feeñ waaye du loolu mooy loolu du xaqiqa parce que aqra mooy koo xam dañ naan yàlla na ko yàlla rendi rek waaw loolu xam nga ne mos yonent bi alayhi salaam nan lay ñaanale loolu kii wam loolu façon waxinu arab la woon mais lii ni aqra ak xalqa ak yàlla na ko xalqa mooy loo xamante ne nii euh, comme ku ñu mooy wat benn feebar boo xam ne bu la dalee ah Euh, <coughs> day kii mooy yal na ko yàlla rendi yal na ko yàlla hmm. ah ñu doon waxati sax walla aqra xalqa loolu ci biti nii da nga ak ñaan la ci kawam waaye déedéet moo tax yonent bi alayhi salaatu doon na wax ne buur yàlla képp koo xam ne ñaan naa ko ñaan naa ko yàlla wala ma ñaan dara ci kawam yàlla na nga jël loolu nga daal di koy def mu nekk yërmande ci kawam wala ak njéggal aw kama qaala wassalaam ah? mu ne ko a xaabisatuna anti wala fii innaki la xaabisatuna ah yow de danga ñoo nar a tëj fii mooy du ñu nar a dem parce que parce que yonent bi alayhi dafa ya dafa foogoon ne moom mii tawaaful wadaa defu tawaaful ifaada defu ko waaw mu ne ko kon de yow danga ñu fee nar tëj waaw waaw lii de kon mooy ah danga ñu fee nar tëj de mu ne mu laajte amaa kunti tufti yawman nahri ne ko est-ce que waroon nga bésub euh, loj gi muy bésu tabaski ji defoon nga tawaaf xaalat mu ne ko balaa mu ne yonent bi alayhi salaam aha kay defoon naa ko kay tawaaful wadaa man safiyatu bintu xuyay defoon naa ko mu ne falaa ba'sa infiri mu ne kon falaa ba'sa amul problème kon infiri man ngaa dem mooy garaawul waaw mooy loolu garaawul man nañoo dem comme que tawaafoon nga voilà parce que foo foogoon ne moom mii tawaaful tawaaf bële loolu ci la ñu xamee ne kon tawaaf bii nii parce que dañ cee ruq salul xaa dañ ko koo permettre sinon da doon nekk loo xam ne farata la mooy comme que xaayit la te defoon na tawaaful wadaa non tawaaful ifaada mooy garaawul mais attention attention attention attention lii lu lii lii c'est une affaire la boo xamante ne nii bu jar a bàyyi ngi mooy bu dee waajoo xam ne kon lii dañ ci xame ne bu dee ne ndaw si tawaaful wadaa defu ko non tawaaful kii nu mu tudd ifaada defu ko bésub tabaski ji koo def waaye mooy defu ko après mu gis ay réglam noonu kooku du demee noonu kenn du ko ne demal yow tawaaful wadaa parce que boobaa mooy moom tawaafu tawaaful ifaada ci boppam defu ko te loolu mooy ruknu hmm? ruknu bi la foog foog mu def ko waaw foog mu def ko waaw te li ñu soxla fii mooy l'essentiel mooy ne affaire bi la mujj lu muy doon nekk loo xam ne tawaaf la waaw li mujj loo xam ne moom lay def ci kaaba gi na nekk tawaaf léegi nag loolu moo tax fii nii euh, bu dee euh, waa jumhur masalatul indiraaj day simple masalatul indiraaj day simple fii ana masalatul indiraaj yi mooy la mooy euh, damay jël damay jël li nga xamante ne nii mooy jëf yoo xam ne ñoo bokk mooy il faut mu nekk loo xam ne ñoom ñoo bokk même jëf manumaa jël indiraj mooy ma jël lii dugal ko mooy dama leen di fusion mas nañu gis mas ala mas lañ ko gis ci booy dugg ci jàkka waaw booy dugg ci jàkka loolu nga ñëw euh, indiraj ak tamit ci wàllu koor entre tahiyatul masjidi ak li nga xam ne mooy euh, rakaatal fajr comme man ma dugg si jàkk ji fajar hein bi ma agsee euh, ma xam ne fii bu ma fi naree def tahiyatul masjid après ma def li nga xamante ne mooy rakaatal fajri affaire yi moom day kii est-ce que mën naa def indiraaj jël rakaatul fajri def ko tahiyatul masjid boole leen ci biir fusionné leen ci mooy damay koy yéene boole leen ci koor tamit waxoon nañ la comme sittatu ayyaam yooyu yonent mi alayhi salaatu salaam ne ku woor Ramadan après nga teg ci fan yooyu nga mu wax euh, mu dig lañu woor dafa mel ni ku woor at mi loolu est-ce que nit mën naa ñëw ne man boo amoon naa bori koor yu may fay kon dama leen di boole loolu mooy masalatul indihaaj fii mooy est-ce man dinaa mën a jël tawaaf bu dee koo xam ne deful woon tawaaful fard tawaaful rukni est-ce que mën na koo jël fusion na ko ak tawaaful wadaa waaw boobu da gis ne képp koo xam ne dafa jàpp ne mbir mi sunna la hein comme maalikee yi mooy ne affaire bi du farata fenn tawaaful wadaa du farata waaw dara farata parce que sayyidatu euh, sayyidatu ki euh, Safiya gi yonent bi aleyhi salaatu wassalaam dal di koy euh, permettre euh, maa li euh, lii nii mu euh, di mu daldi mu daldi koy bañ a def waaw waaw te waxu ko en fait ñoom fi ñu ko gin a teg mooy non seulement mu wax ko lii mais dégguñu fenn mu ne ko rendil dara te xam nañ ne loo xam ne waajib la nag ci aj gi boo paree dañ ciy rendi dara comme li Mawlana Ibn Abbas waxoon boo ko deful wala nga yéexe ko ca mono yañ ko war a def mu génn waxtoom nga def ko da ngay rendi dara te fii nii yonent mi alayhi salaatu salaam waxul benn sayyidatu Safiya ne ko après nga rendi dara waaw kon nag affaire bi moo tax ñoom ñu ne kon nag affaire bi mbir mi daal ah, day nekk loo xamante ni ah, ah, du farata quoi moom foofu lañ ko teg mais en fait bon li gën a dëgër nag waxoon nañ ko boobu mooy waxu waa jumhur que mbir mi nag farata la mooy obligation la ba mu des ci ñi nga xam ne dafa am ngànt comme koo xam ne nu fasaa la booy doy duggaale ci xaayit koo xam ne dafa dem bi mu tawaafee ba pare bi mu defee ayaamu mina par exemple mu am fa doom mais mu nekk koo xam ne ba mu amee doom setul ci saase parce que loolu jar a préciser la parce que des fois euh, euh, ni ko nit ñiy déggee dañuy foog ne nit bu amee doom rek moom dafa war a toog quarante wala soixante bés yoo xamante ne nii moom du julli déedéet affaire bi du lool de mooy ne bu gisee deret la du julli bu gisul deret bu dee ne dafa jur tey à onze heures li newoon ci raxum bi yépp génn ba set mu set amatul benn deret kooku day mooy mu set ci jeex na moom day julli waaw loolu la de <laughs> loolu am solo la léegi mooy koo xam ne ay yaamu Mina ci la gis ay ci la am doom foofu ba pare muy gis deretam kooku tawaaful wala du ko mën a def kooku dañ ko koy bàyyi comme ni nga xam ne mooy alxaid comme sayyidatu Safiya fi léegi eh, ñi nga xam ne dañ ne mbir mi du farata comme Maliki yi loolu simple na indiraaj dina simple parce que indiraaj en fait jël ñaar yoo xam ne obligation lu def leen indiraaj loolu mooy loolu moo mën a nekk wala loo xam ne dañ leen ci jublu bu nekk ci bosam na ko def xam nga bu dee tawaaful ifaada defu ko woon pour x raison ndaw si mais mu ñëw da dernier jour bu boobaa tawaaf est-ce que day tawaaf tawaaful ifaada après mu def tawaaful wadaa ah loolu ku jàpp ne mbir mi du farata moom la dernière chose li ñu soxla rek mooy nga nekk li mujj looy def Makka na nekk tawaaf comme que nekkoon na tawaaful ifaada defu ko woon na ko def loolu yéene ci lee jeex na waaw jeex na moom mën na cee duggaale ah waaye bu dee képp koo xam dafa gis ne déedéet déedéet ñaar yi bokkuñu waaw ñaar yii nag ñoo bokkul lu ngeen daa wax ni bokkuñu bu boobaa kook da daan tawaaf bu nekk bu ci nekk day bu nekk dañ koo dañ koo digle ngir boppam waaw kon day tawaaf ñaari yoon def tawaaful ifaada après def tawaaful wadaa yi wallahu taala alam tawaaf bii nii am na ay tur mooy tawaaful wadaa mooy tawaafu eh, eh, tàggatoo moom bii nag mooy tawaafu sadr waaw waxoon na sadar tawaafu sadar waxoon nañ la ña ko doon wax ci xanafi ci shafi'iyya yi comme li euh, al imam an-Nawawi waxoon ne eh, tawaaful qudum am na ci suñu mbokk yi muy shafi'i yi ñu koy woowe tawaafu sadar waa jumhur na mukk lu ngeen di wax ni tawaafu sadar mooy mooy mooy tawaaful wada ah mooy tawaafu aaxirul ahdi dañ koy woowee tawaafu mooy mujjug li nga xam ne mooy dayo bi delo bi li def foofule Makka hmm? lépp dañ ko koy muy tawaaful tamit Ah, loolu lépp ay turam la am na yeneeni tur kon ci kaw noonu insha allahu taala kon yeneen bi aleyi saatu salaam génn na après dem am na rek lu al imaamul Buxaari pour ñu tëje ko eh, kon def na tawaaful wadaa kon pare nañ ci ci gàttal walillahi alhamdu wal léegi al imaamul dafa am benn affaire boo xamante ni nag <laughs> moom la tëje bunt bii bi muy wax ci baabul muhassab après buntu bi ci tegu baabu nuzuli bi di tuwa waaw an yadxula makka wa nuzul bil ab bil abtah allati allati bi di xulayfa ida raja'a min makka mais loolu dinañ ci ñëw bu ñuy dem buñ àggee Medina ci yoon bi dafa am beneen buntu bu mu indi baabu man nazala bi tuwa ida raja'a min makka baabu buntu man ka nga xam ne nasala wàcc na bi zi tuwa dafa wàcc zi tuwa ah ci kaw la nekk yaa ngi fàttaliku yonent mi aleyhi salaatu salaam ba muy ñëw Makka dafa ñëw ba zi tuwa mu taxaw fa fanaan fa ci suba ga mu daldi dugg biir Makka waaw bi mu génnee it dafa génn bi muy génn jaar na zi tuwa al imaamu al Buxaari rahmatullahi alayhi soloo ko ci mawlaana ibn Umar waaw radiyallahu anhu ma Naafi' mu ne annahu kaana mu ne kii de ibnu Umar nekkoon na ida aqbala ba uh, ida aqbala baata bi Zi Tuwa bu doon jógee Medina ñëw Makka da doon fanaan Zi Tuwa xatta ida asbaxa ba ni muy xëyee daxala mu dugg biir Makka dugg ci Kaaba gi dem tawaaf wa ida nafara bu jógee Makka yi di ñibbi Medina marra bi Zi Tuwa day jaar Zi Tuwa wa baata biha mu fanaan fa xatta yusbixa ba ni muy xëyee après mu ne wa kaana yadhkuru euh, anna nabiyya kaana yaf'alu dhalik nee na doon na tudd na yonent bi aleyhi salaatu wa salaam da doon def lii waaw lii nag al imaam al xaafid ibn Hajar mu ne wal maqsuudu bi haadihi tarjamati mashru'iyati al mabiit biha aydan lirraaji' min Makka mu ne euh, tarjama mooy ni intitulé ni al imaamul Buxaari tuddee bunt bi dañ ciy jànge yoonaluk fanaan Zi Tuwa ngir ki nga xamante ne moo jóge Makka mu ne waaye wa xafala daawudi yu al moom dafa xaw a def def la mooy dafa am yëgadi fa danna anna hadha al mabit anna hadha bi mabita muttaxidun bil fa jacala Za Tuwa huwa al muxasab mu ne imaam kii ad-Daawudi dafa xaw a yëgadi mu mu jàpp ne moom fanaan gi imaam Ibnu Umar wax fii mooy fanaan gi gi mu fanaan li yonent mi alayhi salaatu salaam fanaan al-Muhassab ba moo tax moom al-imaam ad-Daawudi rahmatullah alayhi mu ne di trois mooy Muhassab mu ne wa huwa ghalatun min al-imaam al-Haafiz Ibn Hajar mu ne lii njuumte la def def la ci imaam ad-Daawudi innama wa innama yaqa'u al-mabiitu bil-Muhassab fii laylati allatii talii yawm an-nahar min Mina fa yasbihu saa'iran ilaa an yasila ilaa an yasila ilaa dhi tuwa fa yanzilu biha wa yabiita fa al-hadiith al la waaye xadiis bi li nga xam ne moom lay wane mooy xam nañ ko mooy treizième jour bi bu bu jógee fële euh, Mina ci ayyaamu tashriiq di alxasba di albatha di al abtah bi xayfa ba kinaana ki muhassab ah mu ne loolu loolu la waaw loolu mooy bu jógee Mina après nee na bu jógee foofu nag ba def tawaaful wadaa ak yooyu yëpp buy ñibbi nag buy dem ci lay dem ba ni muy àggee Ziyutuwaa parce que day génn Makka Ziyutuwaa ci biti Makka la ci buntu Makka mu wàcc foofu foofale wayabiitu mu fanaan fa mu ne loolu la te en tout cas bi nim ñëwi loolu lay tegtale wallahu taala aalam ci kaw noonu ci kon yonente mi alei saat selaam génn na biir màgg ah? eh? am na benn masala nag parce que tawaaful wadaa da koo def avant fajar am na masala boo xam ne léegi la ci sama xel dem mais mënuñ ko fi def léegi mooy mais fan la jullee fajar bés bii mu génn Makka pare tawaaf bi tawaaful wadaa ñibbi fan la jullee def na ko avant fajar mais est-ce que Makka la jullee wala ci yoon wi la jullee loolu dinañ ko gis bii di ñëw insha allah gisaale nag yoon bi ana lan moo fa xew léegi kon pare nañ ci aj julli bi rekk la ñuy régler fajar bi fan la ko jullee